wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam. ci suñu jotaay bii ñu génn bi cawni llaahi wa fadlihi wa minnatihi. ñu ngi woon ba léegi ci. tarjama seydina alxuseyn ibn ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma a ci suñu jotaa bii ñu génn a gisoon nañu li ci wàllu riwaayaat masaadir yi yi nga xamante ne nii maraaji yi yi nga xam ne ci ngay dellu ñuy nettali nettali côté bii ñu agsi euh, ci dundug seydina alxuseyn ibn ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma xanaa rek Euh, al imaam ibn Asakir tudduñu ko woon boroom taarixu Dimashq ak ñu mel ni ñoom euh, ñoom itam jële nañ mbir yi jële ko ci euh, Abu Mixnaf yi indi nañ ay càllaleem miñ la tuddaloon ak ñi nga xam ne ñeneen ñiñ la tuddaloon ñoom itam bokk nañ ci ñi nga xamante ne nii ñoo ko solo ak ci Tahdiib ibn Asakir boo fa demee dinga ko fa fekk ñoom itam yaatal nañ ñoonu waaye waxoon nañ la ci wàllu riwaayaat yi li nga xamante ne nii <coughs> moo ci ne am na nag yoo xam ne wér nañu waaye wax nañ la ne nettaliwul début bi ba fin bi kon euh, bu ñu Euh, kiiwee fi ñu yemoon mooy ne gisoon nañ ne bi nga xam ne ci la Seydina Muawiya di génn àddina dafa wax ñu daldi li nga xamante ne mooy fal ki nga xam ne mooy doom bi mooy daanaka mu def ko prince héritier daldi bindu loolu ba pare mu daldi bi nga xam ne ci la génn àddina nag am ñu bari ñoo xam ne dañu ko dañoo jaayante Yazid ibn Muawiya li yakuna huwa alxalifa ba'da abi ngir mu nekk ki nga xam ne mooy xalifa ginnaaw baayam di Muawiya ibn Abi Sufyan loolu nag a ah, ñépp d'accorduñ ci woon ñépp d'accorduñ ci woon te bokkoon na ñi nga xam ne ñoom lañ juróon a xam ñoo xam ne ànduñu woon ci loolu moo doon Seydina al mii ñuy gis ibn Ali ibn Abi Taalib radiyallahu taala anhuma waaye naka noonu seydna abdallah ibn zubayr ibn al-awwaam radiyallahu anil waxoon nañ la keneen muy seydna abdurrahmaan ibn abi bakr waaye moom marwaan la parce marwaan moo taxaw ne Medina li Muawiya def de lool de gis na ne xalaat bu jub la le fait mu mu mu wax bàyyi ngir ñu fal doomam ndax bu ko defee it istaxlafa kama istaxlafa Abu Bakr wa Umar daal di lay euh, def wut am ku ko wutu ginnaawam comme ni Seydina Abu Bakr ak Seydina Umar def radiyallahu anhuma Abdurrahman ibn Abi Bakr radiyallahu jóg na ko waxoo xam nga ne moos li nga wax wute na ak lim demee waaw Abu Bakr est-ce Abu Bakr mi nga wax est-ce que dafa jël affaire bi jox ko doomam est-ce que bi mu ne bi muy génn àddina doomam la fal la ne nañ ko fal wala bokk mbokkam koo xam ne ñoo bokk deret deful loolu kon nan nga mën a waxe euh, ne ne benn lañ du benn yemuñu fenn waaw lool waaw laqad sadaqa wallahi wax na dëgg waaw <laughs> ah. te ayna man istaxlafa abu bakr min man istaxlafa Muawiya yemuñu ki fa Seydina Abu Bakar bàyyi muy Seydina Umar radiyallahu anhu xaaju ñoo bokk ak say euh, mii nga xam ne euh, taxuñoo jóg waaye <laughs> euh, bi loolu amee kon ki ci ginoon siiw mooy Seydina al-Husayn ak Seydina Abdallah ibn Zubayr ñoom dañoo utal ngànt ki nga xam ne moo newoon amir bi ne woon madinatul munawwara ala saakinihi afdalu salaatu wassalaam ñu daldi génn ci guddi gi daldi dem fi nga xamante ne nii mooy makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima ah al xuseyn daldi dal kër sey mawlaana al abbaas ibn abdil muttalib fala wàcc kantaa ki nga xam ne mooy Seydina Ibn Zubayr ah mu daldi ah, daldi dal dekk ci Kaaba gi léegi nag bi nga xamante ne nii ci la mbir yi demee noonu Seydina al-Husayn radiyallahu anhu bi mu nee Makka waxoon nañ la waa Kuufa dañ ko doon bind ñoom itam ne d'accorduñu ki nga xamante ne moom moom lañ fi fal nii muy Yazid ñun yow lañuy jaayanteel waaw yow lañuy jaayanteel waaye ñu bari ñoon ñu ko doon yónnee fa ñu yemoon boo fàttale ko bi bi bi bi bi affaire yi bari ana lan lan la lan la réagir nan la réagir mooy bi mbir yi bare ñu koy yónni kii fu nekk euh, waaye taxuleen a taxuleen daal tontu mooy nangul leen loolu le déedéet nangulu leen loolu le ñu ko doon ñu ko doon laaj di ko ci woo léegi nag bi nga xam ne noonu la deme mais waa Kuufa di continuer di yónnee di yónnee di yónnee ay ay ndaw ñuy dem di ko fa fekk fekk ko mag euh, di ko wan ay téere ay këyit yoo xam ne turu ñi jaayanteeg moom ñépp ñu nekk kuufa ni ñu baree léegi nag a ah, Seydina al bi affaire yi noonu mu daldi waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom la war a waxtaanal ci mbir mi waaw mu daldi waxtaan ak ki nga xam ne mooy Seydina wa Mawlana Ibn Abbas al imaam Ibn Abbas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma fekk mu ngi Makka bi nga xam ne ci ko sëy Seydina al-Xuseyn wax moom daf ko ne moom Mawlaana Ibnu Abbaas xabrul umma wa tarjumaanil Qur'aan al sufian Sufyaan ibn Uyayna day nettali ci xadiis boo xam ne boo demee ci Tahdiib ibn Asaakir ah non imaam at-Tabari imaam at-Tabari at at at-Tabaraani voilà <laughs> imaam moo ko nettali. naka noonu boroom majma di majma'u zawaid di al imaam al na ko ci majma'u zawaid mu ne wa rijaaluhu rijaalu saxiix mu ne góor ñi nekk ci càllale bi ñooy góor ñi ngay fekk ci saxiix yi al imaamu mu jaar xadiis bi jaar ci yoonu seydina sufyaan ibn uyayna an ibrahim ibn maysara an taawus an ibn abbaas maa ajmala <laughs> gis nga càll sufyaan ibn uyayna an ibrahim ibn maysara an taawus an ibn abbaas radiyallahu an al-jamii annahu qaal nee na ñu ngi bi Sayyidna al-Husayn gisee ñu koy yónni affaire yi wan ko ay téere ay kii ne ko walla ñi ñëpp pare nañ sangu waa Kuufa yi kilifaay waa Kuufa yi pare nañ ngir yiir la ñun nanguwuñ sax di toppat ci imam ba fa ki nga xam ne mooy gouverneur dëkk ba te ki nga xam ne toogaloon fa mois Muawiya Yazid mi fi nekk changé wu ko fi la ko bàyyi ñun d'accorduñ ci moom muy Seydina Nu'man ibn Bashir dinañ ñëw radiyallahu anhu ñëw ci riwaaya bu ad-Duhni bi nga xam ne nee na moom la laaj Seydina Muhammadul Baqir mu ne qultu li Abi Jaafar mu ne maa laaj Abu Jaafar di Muhammadul Baqir di bàyyi Seydina Jaafar as-Sadiq ngir mu nettali ma foofu fële li xewoon eh, ca ni ñu faate Seydina al-Husayn wa fi la ko waxe woon waaye suñu sanad bii bu dëgër la al Mawlaana Ibn Abbaas mu ne kon ñu ngi ci kon liñ bëggoon a wax Seydina al-Husayn bi muy waaj génn bi muy waaj a décision mu daldi di ciy waxtaan ak ñi mu war a waxtaanal Mawlaana Ibn Abbaas Ibn Abbaas nee na radiyallahu anhu kon bi sanadin rijaaluhu thiqaat ah comme kama qaala al imaam al haythami mu ne istachaarani al xusayn fi al xuruj mu ne istachaarani al xusayn mu ne sayyidna al xusayn man mawlaana ibn abbas de istachaarani fi al xuruj li mawlaana ibn abbas moo ko doon nettali après après histoire bi mu ne man de alxusayn radiyallahu anhu ñëw na diisoog man ci bëgg gi bëgg génn dem Kuufa ndax garantie yi ko waa Kuufa jox ak liñ ko wax yépp ne ko mën ngaa ñëw reconnaître ñu benn dirigeant yow la ñu reconnaître yow la ñuy jaayanteel yaay suñu xalifa nee na Mawlaana Ibn Abbaas nee na bi mu ñëwee wax ceeg man euh, fa qultu ma ne ko lawlaa an yuzra bi wa bik la nabashtu yadi fi ra'sik Mawlaana Ibn Abbaas radiyallahu anhuma nee na bi ma Seydina Al-Xuseyn waxee loolu ne ma ah moom de lim gis daal mooy ma génn mooy génn dem Kuufa ma ne ko bu ma bañoon bu ma bañul woon nit ñi géewal ñu mooy nit ñépp bëbb ñëw di ñu seetaan si ma bu ma bañul woon loolu fekk lii ñu ngi Makka ñu ngi Makka hein ñu ngi l'an l'an euh, parce que euh, l'an lañ nekk waaye jege na lool l'an soixante et ndax instant bii nii ñu ngi l'an soixante mais min shahri dil hijja voilà <laughs> te dinañ gis ban bés ci même shahri weeru tabaski ci la lii ñuy xew lii ñuy nettali ñi mawlaana ibn Abbaas ah wa qad istachaarahu Seydina al-Xuseyn ibn Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anil jamii ci génn gi mu ko bëgg dem Kuufa wuyu ji waa Kuufa ndax jàpp na ne ñooñu ñoom pare nañ ngir jaayanteeg moom Mawlaana Ibn Abbaas nee na bi ma waxee loolu ma ne ko lawlaa an yuzra bi wa bik bu ma bañul woon nit ñi géewal ñu fekk ñu fii de kon la nabastu yadi fi ra'sik dinaa jël sama loxo ah génne sama loxo dugal ko ci sa bopp bi téye ko doo fi génn waaw mooy dinaa def la tuuba doo fi génn mooy lii nga ma man moom nga bëgg a def man bu ma ci d'accord yi toogal fii bul dem benn kuufa bu fa dem Mawlaana Ibn Abbaas xam na kuufa jamono yi mook Seydina al-Husayn ñi ñoo neew woon ak Seydina Ali Ali Abi Taalib bi nga xam ne kala nekkoon amirul mu'minin wa rabi'u xulafa al-mahdiyyin ar-rashidin bokk na ci ses plus grands ña fa toog nekkaloon doon ko kii mooy Seydina wa Mawlaana Ibn Abbaas bul fàtte ne xawaari ji ba ñu fa nekkee di di di di di di wane seenu ñàkk xam ak seenu ñàkk teggin ak naan dañuy génn Seydina euh, Ali ibn Abi Taalib Mawlaana Ibn Abbaas la yónni woon mu dem dajji seen argument yi ba mbooloo yu bari di ci xawaari ji delluwaat ci Seydina Ali ibn Taalib ah kon mu ne ko nag budul woon lool kononte ko noonu laay def sa bopp bi laay téye jël sama loxo yi dugal ko ci téye ko doo fi génn. waaw fa qaal mawlaana ibn Abbaas nee na alxusayn radiyallahu anhu ne ma la an uqtala bi makaani kadaa wa kadaa ahabbu ilayya min an astaxilla xurmataha allah yaa ami Makka ma sayyidna alxusayn ne ne mawlaana ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma man bu ma bañul woon euh, <coughs> ne ko la la an uqtala bi makaani kaza wa kaza ne ko man ñu faat ma bërëb sàngam ah mooy bërëb bu man di doon bi makaani kaza wa kaza mooy daal ñu faat ma bërëb sàngam ak bërëb sàngam moo ma gënal an astaxilla xurmataha may daganal sanctuarité gi nekk Makka aa wallahi wallahi <laughs> ana lu baa ana ana lu maamam waxoon ana lu yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi daal di woon wax ci waa ci xurmatu ha al baladu al xaram la uqsimu bi hadha al balad wa anta xillum bi hada al balad dëkk boo bële ah fatxu makka lan la yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi waxoon ah dane woon buur yàlla de daganal na ma fii waaw buur yàlla moo ma daganal hein ab saa benn benn benn jamono képp koo xam ne dafa ñëw hein bëgga koo daganal mooy daganal fi ne mën na fee xeex parce que di di di sukkandikoo naan bon yonent parce que yonent bi aleyhi salaatu salaam xare woon na fii fathu Makka loolu lool mu ne ku ngeen dégg ku ku wax lool nee neen ko inna allaha yàlla moom moo daganaloon yonentaam ndawam sallallahu alayhi wa li nga xamante ne nii mooy benn jamono waaw xam nga dane woon inna makkata alayhi salaatu wassalaam daf leen xutba woon comme ni xadiis bi nga xam ne mooy xadiisu abu shurayh al adawiyu radiyallahu taala anhu wa arda bam ko doon wa amru ibn sa'id naan ko naan ko izan li ayyuhal amir uhaddithuka qawlan qaama bihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alghada min yawm al-fath sami'athu udhunaaya wa wa'aahu qalbi wa absarathu 'aynaaya hiina takallama bihi Abu Shurayh radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu Euh, mu ne woon doon wax njiit boo kàccoore boo bële rek al ashdaq muy amr ibn sa'id ñëwoon ngir taal ay xare biir màkk parce que <laughs> temps bëggoon nañoo jàpp seydna abdallah ibn zubayr mii génn ak Seydina Al-Husayn ne ñoom reconnaître ñu Yazid mais loolu wax naa la après la mbiru Seydina Abdallah ibn Zubayr moom après la waaw ah, mu ne woon waa ji comme que moom lañ jiitaloon ngir mu jiite armée yi dem dana ubbi ci foofule eh, boo eh, eh, déjjati Abdallah ibn Zubayr ma fa ne moom la <laughs> moom lañ yónni woon mu ne ko permettre ma yow ayyuhal amir yow mi nga xam ne jii di gis nga gis nga gis nga gis nga teggin yu mag yi ma wax la wax boo xam ne yonent bi aleyhi moo ko wax ci subaay fatxu makka yoo xam ne wax joo xam ne sama ñaari nopp yi dégg nañ ko sama xol takk na ko te samay bët gis nañ xool nañ yonent bi aleyhi keroom danga koy wax ndax dafa xutba ci seen biir fa xamidallah annahu xamidallaha wa athna alayhi dafa sant buur yàlla bàkk ko ba pare mu ne inna makkata xaramaha allahu wa lam yuxarrimuha nnaas laa yaxillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil aaxiri an yasfika biha daman wala ya'dida biha shajara fa in ahadun taraxxasa li qitaali rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fiiha faqulu lahu inna allaha adina li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa lam ya'dan lakum wa innama adina lahu fiihi saa'atan min nahaar wa qad 'aadat hurmatuha al-yawma ka hurmatiha bil-ams walyuballigh ash-shaahidu al-ghaa'ib Allah mu ne yonent mi aleyhi salaatu keroog lii la wax fatxu Makka ca suba ka dafa xutba nit ñi sant buur yàlla bàkk mu ne inna makkata xaramaha allahu walam yuxarrimha an-naas mu ne yëg leen ne buur yàlla moo ko ormal moo ko def sanctuaire mooy ki nga xam ne moo ko wattu moo def mu nekk dëkk boo xam ne xaramaa moo ko def xaram xaraman amina yujba ilayhi samara samarat loolu suñu borom mu ne suñu borom moo ormal bu Makka walam yuharrimha an-nas nit ñi nag du nit ñee ko ormala ah. mooy nekk sanctuaire googu du nit ñee ko def waaw loolu gisoon nañ ko yaataloon nañ ko bi ñu gis fatxu Makka ah, noo koy déggee que ne Seydina Ibrahim moo ko def ak yooyu nee nañ naan la bi idni rabbihi azza wa jalla waaw <laughs> waaw kon. mu ne nag laa yaxillu limri'in laa yaxillu du dagan te daganut limri'in ñeel kenn laa wax koo xam ne yu'minu billaahi wal yawmil aaxir koo xam ne gëm nga buur yàlla gëm bésu pénc bés bu mujj ba an yasfika biha daman daganul ci kenn ku gëm yàlla ak bés pénc muy tuur ci dëkk bii di Makka deret wala yadida biha shajara kenn ku gëm yàlla ak yawmal aaxira amul droit jullit amul kenn buñ la nee jullit amul droit bu ma ne yéeféer bi kon am na droit dañ naan la ala baabi ah ah ah, ah, ah awla wa ahra à force yori à force yori bu ko jullit bi manul kay yéeféer bi manul du fa tuur deret duñu fa dagg li nga xamante ne mooy garab mu ne fa in ahadun taraxasa bu kenn ñëwee bëgg fee samp xeer ab xeex ay xare bëgg koo teg ci yonent ma lay saasaan defoon na ko parce que moom la ñuy suñu borom ne lanaa fi rasulillah lakum fi wala la kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ak yooyu moom la ñuy topp lu ñuy def nee leen ko képp kuy jéem a wax lool di tegtaloo ci di wuti ngànt ci mën a xare fii malgré di nekk xaram kën a yonent ba lay def leen def na ko nee leen ko inna allaha dëgg-dëgg buur yàlla subhaanahu wa taala adina li rasulih moo permettre ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam walam ya'zan lakum te yow mi permettre mooy lool benn permission la boo xam ne teggiwul ormaay Makka de te pour yonent bi aleyhi salaatu wa salaam kese la wa innama adina lahu fiihi saa'atan min nahaar yonent bi aleyhi ay wax de mu ne ta nee waa jooju que ne buur yàlla moo permettre woon yonentam te kat permettre lu dul benn waxtu kese benn jamono kese ci bëccëg gi mooy keroog ba ñuy ubbi Makka mu ne wa aadat xormatuha al ka xormatiha bil ormaam gi delluwaat na buur yàlla ko teggil permettre ko ko ci loolu jeex na delluwaat na comme na mu meloon nekk sanctuaire nekk foo xam ne amul droit di fi tuur deret di fi taal ay xare di dagg garab wala yooyu yonent bi aleyhi salaam ne fal yuballigh shahidul ghaib ki nga xam ne moo fekke sama wax jii na ko transmettre na ko jottali képp koo xamante ni ñuy fekkewu ko looloo taxoon Abu Shurayh doon jottali Amr ibn al-Ashdaq walakin moom bon loolu li ñuy soxla woon mooy Sayyidna al-Husayn loolu la xam mooy xurmatu hadha al-balad dëkk bii di Makkatal Mukarrama zaada allahu wa takriman ak li nga xam ne loolu la ci baayam di Sayyidna Rasulillah ah, di maamam waxoon alayhi salaatu wassalaam loolu moo tax mu ne mawlaana ibnu abbaas li an aqtula bi makaani kada wa kada ahabbu ilayya min an astaxilla xurmataha ne mawlaana ibnu abbaas boo fi boo defee tout pour fi parce que lii mawlaana seydna al xuseyn xamoon na ne foo man di nekk gaa yi dañ kenn ginu ko woon a xam waaw xam nga al Walid ma lee nee woon gouverneur u dafa ne woon koo xam ne dañ ko xamoon ak lewet lool moo tax sax <laughs> moom euh, bi bi mu ñëwee euh, ñu ne ko laajal waa dëkk bi Yazid yónnee ci moom am na riwaay yu ne Marwan moo ko wax lool waaye yes loolu comme c'est normal comme li nga xam ne mooy président bu bees bu ñëwee préfet yi préfet yëpp ak waa dëkk bi dañuy reconnaître autorité am waaw jamono yooyu ay jaayante la mooy gouverneur bu ne kilifa ya nekk dëkk ba nga nekk ville ba nga nekk danga leen di kii ñu ñëw renouveler seen jaayante ak ki nga xam ne mooy ku bees ki fi nekk ki fi fàllee ñi am ay euh, léegi nii ak euh, euh, même noonu lay demee ci ñi nga xam ne ñooy waxi mbiri démocratie dañuy reconnaître territoire bi que ne diw moo ji moo moo moom lañ fal moo tax ñoom ñuy def lool mu ne leen woon nag na ngeen commencé ci Sayyidna al-Husayn ak Abdallah ibn Zubayr ak yeneen saxaaba yu mag yi fa ne ñoom Mawlana ibn Umar radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum ndax jamono ji jamono yi ñi nga xam ne ñoo féete woon suuf ci Euh, ay at ci saxaaba yi ñoo fa newoon waaw mooy jamono al abadila eh, al arbaa muy jamonoy mawlaana ibn Umar Abdallah ibn Umar Abdallah ibn Abbas Abdallah ibn Zubayr Abdallah ibn Amr ibn al-Aas ak ñoom Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhu ñoom Seydina al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib ñii ñoo fi newoon façon ñoom ñii ñoo fi newoon mooy da ngay gis ne ñoom ñii ñépp jamono yonent ma saa saa à part Seyna Jaabir ak Seyna Anas ibn Malik mais Seyna Anas moom kaana fan na woon moom newul woon fi nga xamante ni moom mu ngi woon Iraq damaa bëgg wax ci wàllu jamono jamono jooj la woon. Euh, léegi moom xamoon na ne Seyna Xuseyn moo gënoon a xam ne ñàkk a nangoom ngir ñàkk a nangu euh, autorité Yazid parce que moom jàppul ne Yazid euh, kii mën na nekk xalifa waaw. loolu mu ñàkk xam na ne fu man di dem gaa yi dañ ko fay moo tax mu ne Seydina wa Mawlana Ibn Abbas li an aqtula bi ma kaani wa kada ahabbu ilayya min an astaxilla xurmataha yaani mu ne lu mu bokk ak moom j'espère que ça c'est simple à répondre quand même sur vingt la ñu Mawlaana ibn Abbaas lan la bokk Seydina al-Husayn ibn Ali ibn Abi Taalib déglu Mawlaana ibn Abbaas ibn Abdallah ibn Abbaas ibn Abdil Muttalib lan la bokk ak Seydina al-Husayn ibn Ali ibn Abi Taalib ibn Abdil Muttalib ah déggoo Abdil Muttalib yi mooy xam nga Mawlaana ibn Abbaas cousin la ci kan ci Seydina Ali ndax seen ñaari papa yi daal Abbaas ak Abu Taalib ñoom ñoo bokk. baay bi abdallah ah, kii di eh, shayba ah, abdul muttalib léegi kon loolu mooy côté boobu kon boo seetloo ibnu abbas moom bàyyi la ci seydna al parce que moom baayam muy seydna ali moom la nekk cousin wam ñoom ñépp di sëtu haashim di sëtu seydna kii euh, ki nga xam ni surtout sayyidu Quraysh Abdul Muttalib mu ne ko nag man ñu faat ma bërëb bëreen bu man di doon moo ma gënal may def lu daganal ormaay dëkk bii di mag parce que bu ma fi toogee gars yi dinañ ñëw xeex ak man dina ñëw ngir faat ma ngir tuur sama deret te bu boobaa yonent ma leen saab saab daf ko tere woon waaw moo ne woon laa yaxillu limri in mooy comme si da koy fàttali loolu voilà wax ji mu wax noonu laa yaxillu limri in mu'minin billahi wal yawmil axir an yasfika biha dama waaw kon mu ne ko man nag ñu faat ma bi makaani kada wa kada ahabbu ilayya moo ma gënal min an astaxilla xurmataha ci may daganal may def may daganal sanctuaire màkk gi nekk loolu ma koy xëtt ba tax ñu fi tuur deret mawlaana ibnu abbaas mu ne wa kaana alladi salla nafsi anhu mu ne nag seydna alxuseyn loolu mu ma wax nag moo tax ma bàyyi ko mu dem mooy manuma ci daal parce que lii mu wax tamit bu ma ko fi téyee ma wax bu fi gaa yi ñëwee bëgg ko bëgg dal ci kaw deret tuuru fi bu boobaa kan mooy responsable bi ku dul man Ibn Abbas mi na ko woon toog fi <laughs> ah? waaw nee lii wa kaana dhalika alladhi salla nafsi lii de moo taxoon lim na ne daal ah damay bañ nekk fi gaay di daganal di ma nekk fi daganal loo xamante ne mooy ormaay dëkk bi ah. bi nga xamante ne nii léegi na ñëw euh, nañu ñëw ci riwaaya bi nga xamante ne nii euh, mooy bi jaar ci al imaam ash-Sha'bi wala nañu jël nañu mooy riwaaya bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi ab bi bi mu ne woon damaa laaj ki nga xamante ne mooy Abu Jaafar ne ko nettali ma li nga xamante ni nii mooy li xew ca mbiru Seydina al Xuseyn mi maamam moom Abu Jaafar di doomu Ali Zeynul Abidin mi nga xam ne doomu Seydina al Xuseyn bii la kon si ka anni xadartu waxoon nañ la li newoon ci càllale boobu waaw muy wax ba wax ni nga xam ne noonu lañ jóge bi al Walid ibn Utba mi newoon gouverneur u Médina bi mu laajee Seydina al Xuseyn yónnee ci moom ngir mu jël jaayanteem mu jaayanteeg Seydina ki nga xam ne mooy Yazid mu ne ko yéexe ma mu bàyyi ko ba mu dem après ci guddi gi mu génn dem Makka léegi mu nettali wax ba waxoon naa la moom daf commencé début bi ba fin bi riwaaye bii te waxoon nañ la moom la ku mel ni imaam al-Hafiz Ibn Kathir non imaam al-Hafiz Ibn Hajar moom la sukkandiku te ca loolu indi al isaaba parce que dafa jàpp ne amaana ñi wax du début à la ci biir nii mooy riwaay bi nga moo ci tane waaw <laughs> léegi nag mooy bi bi affaire yi bari Seydina Al-Husayn li mu def dafa yónni ngir leerlu waaw waa Kuufa ñu ngi ñëw yónnee nañ ma nu ne nit ñee ngi ñëw bari nañu ñuy ñëw seeni téere ngii seeni tura ngii ñu bari ci kilifaay kuufa yi waaye nag mbir yi alquran dafa jàngale lu am solo yaa ayyuhal ladina amanu in jaakum faasiqum bi naba'in fatabayyanu waaw waaw yéen ñi gëm yàlla in jaakum ndéem dikkal na leen faasiqun ab kàccoor bi naba in cib xabaar fatabayyanu na ngeen leerlu de Seydina al nag ci kaw loolu la taxaw radiyallahu anhu dafa mooy waxtaan na ceeg ki mu ci war a waxtaanal ne woon kilifa ci moom jamono yooyu di mawlaana ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhu waaye mu yónnee mu yónnee kan muslim ibn aqil ibn abi taalib di doomi bàyti xam lu tax ngir mu leerlu ngir mu leerlu affaire boobu ngir mu leerlu affaire boobu ah, abu mixnaf boo demee ci imaam at-Tabari ci riwaay abu mixnaf nee na bi muy yónnee yónnee gi moom am na mooy loolu leer nee na lii la wax wa qad bayyana maa fi riwaayati abi mixnaf mu ne lii la eh, eh, eh, say sayyidna al-Husayn radiyallahu bind daf ko yónni waaye bind joxaale ko ngir mu wax ko su'amaa'ul kuufa kilifaay kuufa yi ak seen ñi nga xam ne mooy kilifaay waa dëkk ba ña ña nga xam ne ñoo ne ko mu ñëw mu bind ne leen ibnu ammi wa thiqati min ahli bayti mu ne bind bokk ca lam bindoon mu ne kii dee sama doomu bu ngeen ko bu agsee na ngeen xam ne mooy ibnu ammi sama doomu baay tëx la muy Jaafar ibn Abi Taalib di grand frère Seydina Ali ibn Abi Taalib mooy ki ma wóolu ci sama waa kër man al-Husayn ibn Ali maa ko yónni mu daal di koy yónni na ko nag boo demee na nga def investigation ci liñ may ci li lettres yi di wax nii lettres yeeg nit ñi fi ñëw bari du ñu nekk di tudd seen tur parce que riwaay yooyu tudd nañ leen tudd nañ ni diw ak diw lañ nettali lañ yónni mais yooyu dañuy bañ a tamit ci yenn détails yi di gën a mu ne ko boo demee nga saytu leerlu xabaar boo bële yii ñii di ñëw ak yiñ ma yónni est-ce noonu la demee sur place waaw waaw ndax nag ah, fokk affaire yi leer de bu leerul rek problème man naa am léegi bi nga xamante ne nii ci la ko yónni moo tax ci riwaaya kii bi biñ la waxoon ad-Duhni bi mu jële ci Muhammad ibn al-Baqir radiyallahu anhu dane fa ba'atha al-Husayn ibn Ali ilayhim Muslim ibn Aqil ibn Abi Talib fa qaala sir ila al-Kufa fanzur ma katabu bi ilay fa in kaana haqqan qadimtu ilayhi ci riwaay ad-Duhni boobu mu ne Muhammad ibn euh, euh, al-Baqir Abu Ja'far la ko laaj te waxoon na riwaay boobu waxoon na wa kaana Nu'man ibn Bashir al-Ansari ala al-Kufa après ci la teg fa ba'atha al-Husayn ibn Ali ilayhim Muslim ibn Aqil Seydina al-Husayn daal di yónni ki nga xam ne mooy Muslim di doomu Abi Talib ibn abdil muttalib nee na lii la ko wax mu ne ko sir ilal kuufa ne ko demal kuufa fanzur maa katabu bii ilay bihi ilay nga xoolal ma lañu ma ne waa kuufa yépp xam nga ne woon ci riwaay boobu ca kaw da ne woon gaa yi dañoo ko bind ne ko yónnee ko ay ndaw ne inna qad xabasnaa anfusana aleyk wa lasnaa naxdurul jumu'a ma'al waali faqdum alayna waaw ah loolu la riwaaya bi jaar ci Muhammadul Baaqir wax nee na waa Kuufa dañ koo bind ne ko ñun téye suñu bopp ci yow mooy yow lañuy xaar walas naa naxdurul jumaa ma'al waali gis nga gouverneur bi fi waa bi fi nekk àjjuma sax dootuñ ko nangoo julleenteel moom yow nag lañuy xaar kon ñëwal ci ñun waaw léegi nag mu yónni Muslim ibn Aqil ne ko demal radiyallahu anil jami' nga xool fanzur ma katabu bihi ilay liñ ma bind noonu est-ce que loolu réellement noonu la demee fa in kaana haqqan condition charte bu dee dëgg la trouvé nga ne fekk nga waa Kuufa yépp nekk ci lool gisoo ñuy wane luy wane ne ñoom d'accord nañ ci Yazid mi ñu fal mi nga xam ne nee nañ nañu jaayanteeg moom mi bàyyam ne nañ ñu ngi moom bi muy génn bi mu génnee àddina waaye nga gis ne ñu ngi may xaar te ñoom ñépp man lañuy xaar bu dee lool demee na noonu bu dee dëgg la nga wax ma ma daldi di ñëw ah mu ne fa xaraja muslimun xatta atal madina fa axada minha dalilayn fa marra bihi fil bariyya fa asaabahum atash fa maata ahadu dalilayn fa qadima muslimun kuufa fa nazala ala rajulin yuqaalu lahu awsaja fa lamma calima ahlul kuufati biquduumihi dabbuu ilayhi fa baayacahu minhum isnaa cashara alfa muslim ibn aqiil di dem jaar medinatul munawwara ala saakinihi afdalu salaatu wassalaam jël fa ñaar ñoo xam ne ñoo koy tegtal ngir yóbbu ko ñaari gid yoo xam ne ñoo koy tegtal ngir mu dem kuufa nee na kenn ki bañ demee ñoom ñaar mar moo leen dal kenn ki faatu ci yoon wi nañu àggee kuufa mu wàcc ci ku ñu naan awsaja benn waay waaw mu wàcc ci koo xamante ne ni moom lañu naan Awsaja euh, pour ne pas parce que euh, pour ne pas beaucoup traîner ci affaire yi mooy euh, lii nii mooy li gën a mooy li gën a plausible sinon riwaaya euh, bu bu al tabari bi boobu dane ñaari dalil yépp mooy ñaari git yépp dañoo bi ñu ma bi ñu maree ñoom ñaari ñépp dañoo faatu ci yoon bi mooy bi jaar ci euh, euh, Abu Mikhnaf ah Euh, léegi ba pare euh, dafa am yoo xam ne plausible parce que lu tax dañ ne keroog bi bi bi bi muslimum na aqil di dem dafa ànd ak ñoo xamante ne nii comme Abdurrahman ibn Abdillah al-Arhabi wa Qays ibn Mushir as-Saydawi ak Umaara ibn Ubayd as-Saluki alors que ñooñu ci waa Kuufa lañ bokk naka lay àndeek ñooñu nga xam ne ñoom Kuufa lañ bokk nañ ci ñi nga xam ne waa Kuufa pour dëgëral Sayyidna al-Husayn ne ko ñun nii liñ lay wax du ay du du du du ay waxi neen dañoo jël ci seen yenn kilifa yi ne leen dem leen ngeen fekk al-Husayn Makka ngeen wax ko wan ko ne ñun ñii ah ñun waa Kuufa ñooñu yónni ndax ci ñun loolu ñoom lañ bokk te ci kilifa yi lañ bokk. mooy naka xoolal waaye bee pour wàll ne c'est pas plausible naka lay la ñooñu ñëwee bi bi muy yónni Muslim na Aqil mu ànd ak ñoom ñu jóge Kufa ba pare di ut ñu ko tegtal ñoo xam ne ay ay ay ay ay ay lii la ay gid lañu mooy lu mu koy doyee exemple pour wax li gën a dégg euh, nekk loo xam ne pour nga xam li tax may wax waaw euh. mooy riwaaya yenn ci riwaaya at-Tabari yi dane ñoom bi ñuy ñëw hein dafa ànd ak ñii mu ngi mel ni ma la woon <coughs> man ma jógee ma di bawol bawol exemple na xam bawol fu ma jóge bu baax hein ñëw Dakar ngir convaincre benn waay ñu ànd mu ñëw suñu dëkk fa Bawol ba ñu convaincre ba ma convaincre waa ji ñuy ànd di dem moom mu ne day ut ay guide yu ko yóbbu sama dëkk est loolu plausible na plausible waaw léegi kon nañu dellu <laughs> waaw te tamit ci kan la wàcc tamit loolu Euh, bon léegi nañu dellu ci lële waaw ah. ah. muy kon mu wàcc ci waaju naan awsaja bi mu wàccee ci awsaja moomu nee na nit ñu bari daal di koy dikkal fa lamma alima ahlul kuufa bi quduumihi dabbu ilay fa baayaahu minhum isna ashara alfa bi ñu yógee ne ah Seydina al-Husayn ibn Ali radiyallahu anhu ndax waa Kuufa xam nañ Seydina Ali Seydina Ali fa lañ ko faat noonu fa la xaboom ne ah fa lañ ko faate la 40 fa la ko xawaari xaariji bi faate fekk ci Ramadan muy génn di yëgal nit ñi ngir ñu ñëw julli ji fajar di leen soññ comme ni ñu ko gisoon ñu daan di koy faat wal iyaadu billah radiyallahu ta'ala an amiril mu'minin sayyidina ali ibn abi talib asadullah al-ghalib radiyallahu ta'ala anhum abu turab abul husayn wal hasan abu sibtayn radiyallahu anil jami' bi yégee ne kon waa Kufa xam nañ dañu sayyidina al-Husayn fal newoon Seydina Hasan a ko fa jële <laughs> bi mu joxee kii bi ne ne leen nañ leen ñibbi ñun ñëpp ñu ñibbi Medina ah bi ñu wàccee noonu bi mu agsee ci këru Awsaja waa Kuufa yëg ne ah al-Husayn Seydina yónnee nañu ndaw boo xam ne dañuy ñëw ngir wan ne buy leerlu si bi ñu yëgee ne ñëw na xam fi mu ne ñu waa Kuufa daanaka waa dëkk bi ñu bëbb daldi dem ci ñoom jaayanteeg moom mu ne bokk na ña jaayanteeg ñoom douze mille personnes ithna ashara alfan douze mille personnes ñu ngi ci riwaaya ad-Duhni bi nga xam ne nee na Abu Ja'far moo ko nettali Muhammadul Baqir wal xadiisu fi tabari fi tabari ah mooy ci riwaaya boobale ah, mu ne <coughs> bi mu demee noonu fa qaama rajulun mimman yahwi Yazid ibn Muawiya yahwa Yazid ibn Muawiya ila Nu'man ibn Bashir fa qaal innaka da'ifun aw mustad'af qad fasada al-bilaad fa qaala lahu Nu'man la an akuna da'ifan fi ta'ati llah ahabbu ilayya min an akuna qawiyan fi ma'siyati llah ma kuntu li ahdika sitra <laughs> eh, bi affaire bi xawee mais nit ñu bari ni dem mooy loolu moom ñépp koy xam gouverneur bi nekk ci dëkk bi di Seydina an-Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhuma <laughs> an-Nu'man ibn Bashir ibn Sa'd al-Ansari kan mooy Seydina an-Nu'man boroom xadiis bu siiw bi ah inna al-halala euh, bayyinun wa inna al-harama bayyin xadiis Seydina rasulillah alayhi mooy xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Seydina an-Nu'man mi moo ko solo baayam saxaaba la woon muy Bashir ibn Sa'd ah radiyallahu ta'ala anhu mooy gis nga ah <laughs> non foog naa fàttewu ko mooy bokk ci njëkk juddu bi yonent bi alayhi salaatu salaam gàddaay Madinatul Munawwara moom ak Abdallah ibnu az-Zubayr mi nga xam ne moo àndoon moom ak Sayyidna al-Husayn ñoo ne woon duñu d'accord fenn ci Yazid an-Nu'man ibn Bashir moom nag radiyallahu anhu moo ne woon gouverneur Sayyidna Muawiya bu nekkoon Kufa eh, bi nga xam ne ci la doom ji mu Yazid ci la ñee ñi am ñu commencé di jaayanteeg moom moom moo fa newoon Kufa léegi nag bi situation bi demee nii nit ñi mais muslimum na aqil ñëw fi nit ñi di ko jaayanteel ci loo xam ne dissidence la mooy ñoom noonu lañ ko jàppi seen côté ñoom <laughs> mooy waaj yi ndax da ne fa xaala benn waay boo xam ne fa qaama rajulun mimman yahwa Yazid nit koo xam ne kenn koo xam ne ci partisan wu Yazid la mooy Yazid ibn Muawiya nekk Kufa gis bay ni affaire bi demee mais mais ñii dañuy jaayante ku wuute ki nga xam ne mooy suñu xalifa moom la moom moom la suñu xalifa bi génn àddina wax ñu jaayanteeg moom ba waa Sham commencé di jaay jaayanteeg moom ba pare ah kii moom ñëw fi ngir ñu koy jaayanteel keneen ko wuuteeg moom gouverneur bi nekk fi toogal fi war fee toogal nguur bi booy liñ naan comme monsieur le préfet rek nga xam ne moo fi war a toogal nguur gi moo fi toogal nguur gi naka la yii di xewe ci biir dëkk bi mu toog mel ni yoonam new ci waa ji ñëw ila Nu'man ibn Bashir ñëw ci Seydina Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma ne ko muy partisan Yazid bi bi mu gisee affaire affaire yi naqari ko ne ko yow innaka da'ifun aw mustad'af xat fasadal bilaat ne ko mais yow xaw ma soit ñaari yi wa mën a am waaw mooy bu doon dañ naan mu laaj audience ba agsi waxoon naa leen saxaaba yi ñoom naqariwuñu woon a gis <laughs> Seydina Nu'man ibn Bashir gisoon nañ tarjabam bu yàgg ca gàddaay ba waaw ba yonent bi alayhi salaatu salaam dugg ci ñu njëkk a juddu jamono jooj lañ ko gisoon waa ji ñëw na ko yow xaw ma dangaa feebar wala boog dangay feebul feebul waaw yow mais mais lan moo la tax mais dëkk bi yàqu na y a autorité hein xam nga ñoom niñ koy misaale ci seen bopp <laughs> waa ji mooy. tout le temps deel indiwaat affaire ngir nga mën a comprendre moom li ko merloo ba mu ñëw di wax <laughs> mooy comme si ñu ne woon dañoo falu <laughs> président <laughs> am ñeneen opposition bi wala ñi nga xam ne ñoom faluñ leen euh, ñoom mooy ci seen côté ñoom niñ ko gisee ñoom euh, am ñoo xam ne ñoom dañ ne ñoom nag seen légitimité ñoom lañ ñooñu ñooñu rek ñu ne faluñ leen ñun ñu lañu reconnaître léegi ñu dem foofu gouverneur ba nekk fa gaa yi dajaloo ne ko yow di di wane seen allégeance ne yow lañ d'accord gouverneur bi nekk fi waxul dara <laughs> waa ji nag noonu la ko gisee ne ko xaw ma da ngay fee da ngaa faible wala da ngay faible faible wala yow waaye yow mais kat fasadal bilab mais ku fa yàqu na fa qaala lahu Nu'man sayyidna Nu'man ibn Bashir ne ko déglu bu baax yow mi ñëw di wax la an akuna da'ifan fi ta'atillah gis nga ma nekk ku faible ci topp yàlla di topp yàlla mais nekk ca ku faible ci topp gi may topp yàlla ahabbu ilayya moo ma gënal fopp min an akuna qawiyan fi ma'siyatillah moo ma gënal fopp ma nekk ku dëgër ku foor ci mooy yàlla dara laa ko du def waaw bu dee jàpp nga ne nii ma doxalee ne teg kat moom ma gën a xam-xam nga ne moos <laughs> état ñi xam nañ ni muy demee xam nañ ni nguur di demee bu kenn foog ne lii xew nguur di yëgu ko yow bu dee ay France yi ñu nekk suñu nguur yi rien que association yépp waxuma la monsieur le préfet préfet moom dafa sori monsieur le maire kese. daa ñoom ñëpp la xam nan nga may xalaatal ci ki nga xam ne moom dafa am ay renseignements généraux mooy dafa am ñu koy indil ay xabaar lu fi xew mu xam li xew Seydina Nu'man ibn Bashir nekk le gouverneur de Koufa lool dina fi xew te xamu xam na ko mais mu ne ko ma parce que waa ji li mu bëgg mooy mu jàpp lu Seydina euh, euh, euh, Muslim ibn Aqil radiyallahu anhu teg koy daan wala mu faat ko parce que moom sédition lu fiy indi kii division la fi indi ñu moom loolu la bëgg mu ne ko ma déglu ma fii laa wax eh nga ne ma damaa faible damaa euh, yo ndox wala damaa faible wala damay faible faible ma ne déglul ma fii man la an akuna da'ifan fi ta'atillah ndax moo xam ne ni muy def te lan nga bëgg man maay ñëw <laughs> mbir mi ijtihad la rek itiyaat la lan ngeen bëgg man léegi ma ñëw imposer ne par force lii la bay jàpp koo xam ne deret yonent ma lay saar saam ma koy tuur wala ma koy ma koy sonal koo xam ne ci de waa yow eh la an akuna da'ifan fi ta'atillah ma nekk ku feebal ci topp yàlla ahabbu <laughs> waaw lii ma def toog nii ne tekk lii di xew man ma nekk ci ku feebul moo ma gënal ahab moo ma gënal man an Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu ma moo ma gënal min an akuna qawiyan fi ma'siyatillah moo ma gënal fopp ma nekk ku foor ku am doole ci moy yàlla waaw di wane jaay ak njàmbaar bay dal ci deret yonent bi alayhi salaatu wa lu ko takk alors que moom mu waxoon noonu ne uzakkirukum allah fi ahli comme si loolu la koy waxa ah, uzakkirukum loolu man ma xam loolu toog di ayo ma ne di jàmbaar di jaay jàmbaar ci loolu du ma ko def maa kuntu li ahdika sitra man an Nu'man nekkuma mukk di xëtt benn wor ma rawatina nag bu yonent bi alei saat salam booleen foog nit ñi man dinaa dem di kii mu ne fa kataba rajulu bi dhalika ila yazid waaw waa ji ci saase mu bindub leer waaw ah, dalay leer ne kii moom ci diri mooy ci ci <clears throat> conseil yu mag yi walla ñi jege woon nguur gi dëgg la te jege woon ñi nga xam ne mooy les affaires <clears throat> ñi nga xam ne ñooy diriger même bu dee son son supérieur hiérarchie hiérarchique bi na Nu'man moom wax na ko li ñu koy wax ma ne déglu ma fii laa wax léegi nag waa ji moo ne comme que loolu la comme que mon supérieur hiérarchique ki fi gën kilifa gi fi gën a màgg ci dëkk bi moom lii de waxu defu ci dara man xaaral ma bind nag xalifa bi nga xam ne moom lañ fal te bañ koo reconnaître bay jaayante ak koo xam ne représentant wu keneen la. fa kataba rajol rajulu bi dhalika ila Yazid waa ji daal di bind Yazid ibn Muawiya Sham wax ko li xew ne ko lii moo xew Muslim ibn Aqil al moo ko yónni radiyallahu anhu mu daal di ñëw waa waa dëkk bi Kuufa mu ngi jaay ñu ngi jaayanteen moom monsieur le gouverneur defu ci dara mu ne tekk toog mu ne fa daa yaziidu mawlan lahu yuqaalu lahu sarxuun eh, wala sarjuun yaziid bi bi ko leetar bi dikkalee mu liir mu woo benn conseiller koo xam ne moom mawlaa la ci moom mooy moom moo ko xéewale moo ko libéré woon mais ku ko jege la fastashaarahu mu daldi koy mu daldi di e, mooy laaj li nga xamante ne ni mooy lan la xalaat ci affaire bi waaw ana yow sarjuun wala sarxuun mooy e, ana ana lan nga lan nga lan nga xalaat ci lii mu ne ko mu ne ko laysa lil kuufati illa ubaydillah ibn ziyad waaw mu ne wa kaana yaziidu saaxitan ala ubaydillah wa kaana hamma bi azlihi an al basra fa kataba ilayhi bi ridaahu anhu wa annahu qad adaafa ilayhi al-Kuufa wa amarahu an yatluba Muslim ibn Aqiil fa idaa dafira bi ko waa ji waxee loolu na ko man daal Kuufa yu daal Kuufa territoire boobu ci territoire bi Ubaydillah ibn Ziyaad rekk laa gis ne moo ko war a yor mën a yor fii situation bi nii mu demee nii nga ma ko waxee loolu la la lettre bi wax kenn laa gis ne moo mën a régler situation bi waaw tegaat affaire yi ci ñun ni ñu ko bëggee mooy Ubaydillah ibn Ziyad Ubaydillah ibn xam nga Ziyad bi moom Ziyad bii lañ doon Abi euh, mooy Ubaydillah la tudd baayam di Ziyad Ziyad bi mooy Ziyad di doomi baayam lañ ko doon wax waa dañeen nan doomu Abu Sufyan la woon waaye comme que loolu waxoon nañ ko bu yàgg euh, dañ naan jógewul ci mariage mooy ci ci ci ci blal moo tax ñu ko doon wax Ziyad ibn Abi doomi baayam waaw <laughs> léegi mais loolu c'était bien bu yàgg la woon parce que Ziyad ku ma moom gisoon si doon nañ fi affaire boobu waaw <laughs> léegi doomam nag parce que loolu c'était avant l'islam bi ko Abu Sufyan di di bon en tout cas moom lañ koy askanale parce que dafa jote woon ak yaayam waaye comme que de nekkuloon comme denc moo tax ñu naan Uba Ziyad ibn Abi ñenn ñi Ziyad ibn Abi Sufyan la Ubaydillah boobu nag di doomu Ziyad boobu moom moo ne woon gouverneuru Basra Basra beneen grande ville bi nekk côté yooyu Irak biir Irak nekk ci sud bi moom moo fa nekkoon moom moo fa ne woon kooku la sarjun wala sarxun ne kooku rek laa gis ne moo mën a régler Kuufa euh, mu ne kat te Ubaydullah mii kat Yazid aka koo mere woon mooy Ubaydullah kon ku ko fa tegoon Muawiya moo ko fa tegoon mais comme que mooy euh, état bi day kii mooy régime bu bees bi day door a jël ses fonctions li gaa yi wax manoo agsi ci saa si nga nga jëli fi ñeneen ñi la naqar yépp mu ne te dafa mere woon Ubaydullah waaw bëggoon na ko sax destituer far affaire bii xew Sarjun mii ne ko nag kooku rek ko mën a régler ah nee na mu bind lettre Ubaydullah ne ko mooy wan ko ne re mooy reconduire naa la ci say fonction nga nekk le gouverneur de Basra parce que Ubaydullah dans ces conditions moom biñ ne ko Yazid moo fa ne léegi doon na xaar ñu destituer ko parce que xamoon na ne moom neexoowuñu te merewoon na ko <laughs> mais nag mu bind ko ne ko finalement gërëm naa la ta mooy euh, euh, je te confirme dans tes de gouverneur de Basra waaye nag bul yem Basra yëgal ne dollil naa la boo yoree sama lettre bi dollil naa la Kuufa mooy léegi Kufa ak Basra benn gouverneur lay am mooy yow Ubaydillah ibn Ziyad léegi nag ni ngay def na dem nu mu gën a gaawe boo jotee lettre bi Kufa waaw Muslim ibn Aqil ma fa nekk nag nit ñi di moom ngir al-Husayn Ali radiyallahu anhum Muslim ibn Aqil boobu boo ko tegee loxo na nga ko faat waaw boo ko tegee loxo rek na ko faat lii mooy instruction yi nga xam ne moom la euh, ki nga xam ne mooy Yazid daal di jox Ubaydillah ibn Ziyad mi ne woon gouverneur Basra mu dollil ko ne ko léegi yow yaay yoraale Kuufa ta nga def lii léegi ana mbir mi bi Ubaydillah jotee lettre bii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 wasalaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin